hal li qaatilil amdi tawbatun am la mooy waa ji nga xam ne dafa rey nit ta tay ko est-ce que kooku noonu yàlla dina nangoo tuubam bu tuubee walla jël loolu masala la masala la boo xam ne boo dañ koy gàttal dañ koy gàttal waa jamaahiirul ulamaa min as-saxaabati wa taabi'ina wa atba'a taabi'in wa ulama yi ba tey boroom xam-xam yi madahibul arba moo tàmbale boroom xam ci saxaaba yi radiyallahu anhum taabi'in yi atba'u taabi'in yi boroom madahibul arba yi xanafiya yi maaliki yi shaafi'iya yi xanaabila yi rahmatullah ala al jami' ak ñeneen ñi dañu ne si ku rey nit te tey ko kooku bu tuubee buur yàlla du koy jéggal loolu mooy kii bi ku mel ni Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne non ku rey nit te tey ko kooku kooku bu tuubee yàlla du ko jéggal non kooku yàlla du ko jéggal c'est fini pour moom yàlla du ko jéggal loolu mën na ko du ko jéggal loola ta euh, euh, euh, loolu euh, Seydina Abdullah ibn Abbas ak ci moom masala bi moo ne waa tuubee it kenn du ko jéggal kenn du ko jéggal mu ne ñu ne mel nañ na ko mais lu tax Seydina Abdullah ibn Abbas yaa xabral kii yaa al wal xabru yaa Abdullah ibn Abbas yow géej gi fóore wi Abdullah ibn Abbas sayyidina mawlaana waa moo tax waaye nga wax lii ne waa ji waa ji nga xam ne bu rayee te tay kenn bu jub bu doon tuub kenn du ko jéggal kenn du mu ne ndax li alxuraan na wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu mu ne ndax suñu boroom dane mm. waman yaqtul képp koo xam ne dafa faat mu'minan ak aji ngëm yàlla muta'ammidan te tay ko nga rey ko tay ko mu ne fa jazaa'u te loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy gisoo ak payam waajooju mooy jahannama mooy jahannama safaraaw jahannama xaalidan fiiha falaysa wa ghadiba allahu buur yàlla daal di koy mere wa la'anahu daal di koy rëbb wa a'adda lahu mu waajalal ko mbugal aziman gu màgg màgg màgg voilà mu ne ndax ndax aay bi suñu boroom kay ne boo li wax dafa leer ku fi rey nit man yaqtul mu'minan ko rey ak aji gëm yàlla tey ko kooku kooku palaasam fa muy dem mooy jahannama yawmal qiyam buur yàlla nera ko ci àddina rëbb ko ba pare waajal ko bugal mu tar moom mu ko wax ba pare ama am boo xam ne imaam an-Nasaa'i imaam Ahmad dagoo solo na ko noonu mu ngi ci yenn ci sunan yi muy xadis Seydina Abdallah non ibn dar abi darda abu darda abu darda abu darda gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu ne moom dégg na yonente bi aleyhi salaatu wasalaam mu kullu dhanbin asa an yaghfira illa man maata yàlla yonente bi aleyhi salaatu wasalaam man abu darda maa dégg aleyhi salaatu wasalaam mu de amaana buur yàlla te amaanaay mooy da koy def dina ko jéggale ba mu des koo xam ne dafa dee ci shirk mooy nekk ab yéef ab mushrik gëmul yàlla mooy mu dee ci yéeféer ak kéeféer aw mu'minun wala boog ab aji gëm boo xam ne qatala mu'minan muta'ammidan wala boog koo xam ne moom dafa rey aji gëm la bu rey aji gëm boo xam ne moo ko tey voilà léegi yii mooy ci gàttal mooy dalilu Seydina Abdullah ibn Abbas moom bokk na ci lim doon wax boo dee mu ngi ci mu ngi ci sunan yi ak saxiix yi bu ma juumul bu dee sama sama sama sama mémoire baax na mu ne moom doon na wax Seydina Abdullah ibn Abbas buñ ko ne mais lan moo tax nga ne kii mu ne waay mu ne ndax aaya bii waman yaqtul mu'minan muta'ammidan loolu ban saar la nekk suuratul nisaa mu ne loolu noonu moom da wax ne loolu noonu dara amul lenn loo xam ne dafa wàcc di ko di ko nasaxal ko amatu amul voilà te affaire bi xabaar la mooy ne lu yàlla nettali la te xabaar yi nasx du ci dugg voilà te du changer mooy li li alxuraan di nettali naan àjjana nii lay demee safara nii lay demee lool ay ay xabaar la ay nettali la yoo xam ne dañ naan événement yii nii lay xewee daa war a xew loolu nag mënatuñoo ñëw amul beneen texte buy ñëw ne bon nasaxal na nettali bële non loolu mooy nasx loolu tamit règle la mooy nasx mm. mooy mooy histoire yi histoire yi yi ñuy nettali ci alxuraan mooy histoire ci boppam nasax nasax du ci dugg mooy nasax que ni abrogé abrogé ci yooyu amu ci place amu ci place par exemple tey mënoo woon ñëw ne xissatu Firawna ak mu Seydina Muusa mu Seydina Muusa ak Firawna moom manoo ñëw ne par exemple euh, loolu léegi am na beneen texte bu ko nasaxal quoi amatul déedéet <laughs> loolu man dane <laughs> moo loolu bokk na tamit ci li tax mooy histoire si rawatina ñi gën ci xeet ci ci li yàlla bind mu yonent yi alayhi salaam rawatina seen sang ñoom ñépp di Seydina Muhammad alayhi salaam histoire ñu war a xool fi ñu koy est-ce que liñ ciy nettali am naam amut ah. mooy mënoo ñëw naan xew-xew bi amoon na wala moom ndax suñu borom ne lii dina xew ak ñun mu xew ba pare c'est pareil mooy ne noonu lay demee noonu lay demee mu ne comme que buur yàlla lii nii xabaar la mooy du mu nettali la que nii lay demee ku rey nit waman yaqtul mu'minan muta'ammidan képp ku rey nit te tey ko aji ngëm fa jazaa'uhu payam jahannama mooy jahannama xaalidan falay sax fiihaa ca biir waxadiballaahu buur yàlla mere ko alayhi ci kawam wala anahu mu mbugal mu rëbb ko wa a'adda lahu mu préparel ko adaban mbugal aziman gu tar loolu noonu xabaar la nasax du ci dugg nasax mooy duñ ko abrogé te du changé te lu yàlla wax noonu lay demee voilà euh, léegi ñu ne waa léegi eh, imaam abdullah ibn abbas radiyallahu ankumaa anhuma wa ardaahuma ah li mu wax dëgër na de waa léegi yéen camp ci tegu mooy jamaahirul ulama ñi ci des min as-saxaaba wa taabi'in wa ashaabil madaahibil arba'a waa léegi loolu lan mooy lan mooy dëgëral yéen seen wax ñoom ñoom ñu ne si dañ koy nangu si mooy aji rey tay ko waa yoo xam ne dafa jàpp ay nit doon leen daggaate sax ray leen ray bu ñaaw daggaate leen kooku bu tuubee tuub bu sincère buur yàlla da koy baal si buur yàlla day baal nit koo xamante ne noonu la ne ñu ne leen léegi est-ce que dégg ngeen li eh, li xabrul umma wax ah dégg ngeen li Seydina Abdullah ibn Abbas wax ne ko ñu ne léegi nag indi leen kon seeni dalil yoo xam ne day wane ne yéen nii ngeen ko waxe moom loolooy gën a dëgër ñu ne ndax buur yàlla moo ne ci suuratu Zumar inna allaha inna allaha wala nañ jël bon yaghfiru dhunuba jami'an buur yàlla moo ne day day baal day jéggale bàkkaar yépp non hein te bàkkaar yooyu même shirk yii muy jéggale ci inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an mais taxawal <laughs> mais yéeféer bu dugg ci l'islam moom lu mu nekkoon nañ jël exemple boo xam ne bu gaaw la Euh, Seydina Omar ibn al-Khattab laata muy nekk jullit lan la woon lan la doon jaamu ci shirk la ne woon wii wala non wii même bu buur yàlla ne inna allaha laa yaghfiru an yushraka bi du jéggale ñu koy du du ba laa yaghfiru du jéggale an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha <coughs> nangu du jéggal ku koy bàkkaar ku koy bokkaale mais dina jéggale lu gën tuuti lool lool tekkiwul jamais kene ku nekk ci shirk rek jeex na yow même boo tuubee buur yàlla du la jéggal du loolu te loolu li ñu koy gën a wan mooy ñu la wax sànq Seydina Umar ibn al-Khattab lan la woon lan la doon jaamu mais da doon jaamu ay xërëb mais bi mu tuubee est-ce buur yàlla nangul na ko wala déet bien sûr mais li ëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum mais presque loolu la woon presque loolu la woon xanaa kay ñu raar ñoo ñoo ñu nekk ñoo xam ne même avant lislaam di feeñ Euh, euh, révélation bi du officiel ñoom doonu ñoon jaamul xërëm lool c'est rare ay ñoom Seydina Abu Bakar la woon Seydina Ali radiyallahu anhu lool ndax Seydina Ali te Seydina Ali ndax ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko yar kooku yonent bi alayhi salaam moo ko yar c'est normal ki ki ki ki ki kaawam kay daal di yéeme mooy Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar mi nga xam ne mag la woon mag la woon newoon Quraysh baayam ne fi Usmaan ab Abu Quhaafa ñoom ñépp ñuy jaamu ci li waa Quraysh di jaamu moom mu nekk mag grand commerçant yooyu yépp nekk mukallaf bu yàgg mais masula sujootal xërëm masuleen a jaam kooku moo garaawle kooku moo gën a yéemle Seydina Ali ibn Abi Taalib dañ naan loolu mburu fas ko fëriñ la c'est normal mooy buñ la nee nit koo xamante ne ni baayam professeur de mathématiques la à l'université yaay ji di physique di di professeur de physique ñu ne la nag doom ji bac moo jël P en maths ak physique xam nga loolu buñ la waxee baayam ak yaayam liñ doon euh, yow mbir mi du du extraordinaire dag naa non extraordinaire na le fait que ah, waa ji mais buñ la waxee lool da ngay gën a relativité kii affaire bi ne ah way waaw loolu kay noonu lay mën a demee kii baayam professeur de maths la à l'université yaayam professeur de physique la en l'université kooku c'est normal mooy gars sax da ngay dégg ñu naan la c'est normal alors que alors que beneen kaa bi mooy nag koo xamante ne nii moom baayam baayam ouvrier la yaay ji di paysanne. mu jël P en ak physique voilà loolu nag nga naan waa lii moo extraordinaire moo lan waaye waa yi guerrier loolu moo xaw a niroog li nga xamante ne nii mooy Seydina Abu Bakar mooy ne moom bàyyi ba ñépp ay kiiwam ñu ngi ñu ngi jaamu ay xërëm Makka looloo fa am moom la ñépp def moom mu nekk mag mais su yootamul benn yoon xërëm ba ni l'islam di ñëwee loolu c'est moo tax ni ñuy waxe Seydina Ali radiyallahu anhu karramallahu wajha Seydina Abu Bakar man nga koo wax lool karramallahu wajha ndax buur yàlla moo teral xar kanamam ba masula sujootal li nga xam ne mooy al asnaam mooy xërëm yi masula jaamul leneen ku dul borom bi subhaanahu wa léegi léegi ah, loolu la yàlla mais shirk kay buur yàlla da koy jéggale inna allaha yaghfirul dhunuba jami'an loolu benn affaire loolu day wane ne mais buur yàlla kon koy bu dee shirk bi gën a garaaw ne da koy jéggale sax mais day jéggale li day jéggale li ouais mais quant à yi moom du jeex quoi yonent ma lay saab saab ñaata hadith lay wax hadith bi mu naan Euh, euh, baatu tuub du tëj lu dul waa ji tollu foo xamante ne du tëj lu dul fi nga xam ne ci la jant bi di fenk mooy opposé au lieu mu fenk fi nga xamante ne mooy sow non penku non sow sow sow est bi mu sonke mu fenk fi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy euh, mooy mu mu fenke sow voilà mu fenke penku voilà mu fenke penku mu fenke mu fenke fi nga xam ne mooy sow mooy côté maghrib bi voilà loolu ak tamit que ni fekk waa ji teel ci xar-xara mooy fi nga xam ne moom kii moom de façon day dee léegi foofu la buntu tëj di tëjoo tëwub di tëjoo kon kay mooy buur yàlla loolu léegi waa ji nga xam dafa rey nit loolu day day la bu tuubee buur yàlla du koy jéggal ñu ne li koy gën wane mooy xadis boobu nekk ci sax yi ji rayoon quatre-vingt-dix-neuf personnes yi te yonent ba ngay saab saab nettali <clears throat> personnes yi du xam ngeen histoire boobu noonu siiw na lool siiw na même da nga koy dégg ñu koy nettali ba siiw na quoi waa ji ray quatre vingt dix personnes ñëw ci benn jaamukatu yàlla ne ko ndax ndax trouver nga ma ndax man bu ma tuubee buur yàlla dina ma tuub dina ma nangul sama tuub mu ne ko déedéet mu daal di ko ciy teg <coughs> ray ko muy san mu ne ko trouver wu ma la fenn folo buur yàlla di tuub yow boo tuubee fu mu lay jéggale waa ji rey ko mu daal di dem ci beneen beneen boroom xam-xam laaj ko loolu même question bi waa ji ne ko waaw booy tuub buur yàlla di la jéggal ñi ngay def génnal dëkk bii nga xam ne fi nga doon defe bàkkaar dem dëkk boo xam ne bu baax la def ak woofu ma soo fa def bàkkaar nga jaamu foofule buur yàlla mi daal di koy jéggalu di lay jéggal bi muy dem ci yoon bi mu génn àddina malaaka yi yërmande ñëw malaaka yi mbugal yi ñëw alayhimu salaatu wassalaam ku nekk bëgg ne maa koy yóbbu ndax kii moom malaakay yi mbugal yi dañ naan waa ji moom safara la jëm la rey ndax ñoom loolu lañ gis ak démbam gii malaaka yërmande yi gis lañ ne de kii mais malgré tout saa ci tuub la jëmoon dafa ñëw di tuub kon ci àjjana la jëm yeneen ma lay saab saab nee na suñu borom ne leen yónni am malaaka ne leen léegi ni ngeen def ni ngeen di def pour àtte seen diggante natt leen entre fi mu jóge ak fi mu jëm distance mooy ci sëriñ mooy ci boroom xam-xam bi mu jóge mu ne ko mën ngaa tuub diggante foofu ak fi mu feer fi mu faatoo ak diggante foofu ak fi mu jëm fan moo gin a jege diggante dëkk boobu noonu ak beneen dëkk bi mu jëm ngir tuube fan moo gin a jege ñu natt gis ne fa muy tuube la gin a jege après ñu daal koy boole malaaka yërmande yóbbu boole ko ci waa aljana te jaamuwul defalul boobu yàlla dara pour l'instant tuub rek la doon def rëccu na tuub na di dox ngir tuubi dem foo xam ne ginnaaw bi mu tuubee fu muy jaamoo yàlla buur yàlla ne kooku foofu lañ kon loolu la <coughs> léegi nag nga ne eh, <laughs> léegi tonto léegi ginnaaw sa yii nii ne nga da ngay gàttal am nga yeneen ma ne non yeneen yi moom du jeex yeneen yi wax dëgg yàlla du jeex te ñoo yem ni léegi nga ne nga ne ma waa léegi gis nga boo fi yemee it <laughs> ndi nga argument Seydina Abdullah ibn Abbas ay argument mag dëgër naa léegi nan ngeen di tontu dañ naan lii moo gën a dëgër léegi lan moo lu tax nga ne lii moo gën a dëgër naan li gën a ndax premièrement aaya bi dafa leeral mbir yi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a buur yàlla day nangu ah li nga xam ne mooy bàkkaar yépp ba pare wax li nga xamante ne mooy teg ci lan li nga xam ne moom la nettali këne këne euh, euh, euh, ci waa ji ñu tudd léegi ni te tamit ne buur yàlla buntu tuub du tëju lu dul waa ji newul foo xam ne c'est mort c'est fini xar-xara fi nga xam ne ces dernier instant fekk àggul foofu bu daal di tuubee dellu ci boroom yajidillaha tawwaban rahima mu daal di trouver buur yàlla nekk koo xam ne aji jéggalaakoon la ak yërëmaakoon la te buur yàlla nee na man maa gën kontaan ci tuubug sama jaam mi muy ñëw di tuub ci man que ni nga xamante ne ni moom la waaj a kontaanoon waaja kontaanoon ba nga xam ne ca lay voyage yi yoroon mbaamam tëdd di noppale ko ci désert bi mbaam mi ne fes yóbbaale li nga xam ne mooy provision ba mu yoroon waa ji yeewu gis xiif biir bi xoos mu mar xool gis ndandu foy foy goo xam ne kenn xamul nan lañ la koy wax mu gisu fa mbaam ma gisu fa sax trasam ba mu toog di waajal naan naa toog ngir xaar bee ndax de façon foo dox ci désert bi day mel ni yow doxagoo dara foo looy gën dox di gën gis suufu kese doo gis picc doo gis dara mu daal di toog ne léegi na waajal dee mu jekki ni mu tooge noonu rek bay désespéré wu jekki rek gis mbaam mi ci kanamam ak provision yooyu yépp mu kontaan ba juum ne buur yàlla di sant buur yàlla ne ko yow yaay sama jàmm yow buur yàlla man waaye sa boroom <laughs> ndax kontaan buur yàlla ne maa gën kontaan ci sama tuubu jaam ko ajooju kon kay buur yàlla boobu ñëwal ci buntam rek ñëwal ci buntam rek waaw loo man di def waaw boo rayoon waliyu yu bari jël seen deret di ko suuxat sax ak sa tool yow na nanga nekk koo xam ne rek nangu ngaa tuub te mu sincère ci buntu buur yàlla rek wa baabullahi lam ko murtajja bu bu buntu buur yàlla du tëj ah, nekkalu pdw ak lu ne góor jigéen ak lu ne ki ne bàkkaar bu gaa yi wax bañ laa jéggal buur yàlla lépp lay jéggale sauf que en général ñi nga xam ne ñoo mel noonu comme ñoo xam ne dañuy jàpp xalu yi di leen rey ñooñu en général ñoom ñu bon lañuy doon ñoo xam ne buur yàlla day def ne ñoom en général seenu duñu tuub ñoo xam ne buur yàlla nee na ku ma ku ma ci noonu kenn déclaré naa la guerre ku buur yàlla déclaré guerre pour nga tuub mooy yow nga toog di tuub sax loolu moo dul traverse sam te da jàpp na li ngay def noonu la nag ba dee fekk la ci walla iyaadu billaah waaye bu doon yàlla defoon nga tuub jégal léegi nag nga ne waaw kay tout ça c'est beau mais tontul rek li Seydina Abdullah ibn ne tontu leen que léegi affaire bi euh, kii la euh, kii la information la te information bu alxuraan lislaam joxe yonent mi alei satu salaam wax nasax bi ci dugg mooy dara du ko abrogé mën nañoo toog naan par exemple ñu toogoon ne àjjana moom non àjjana amatul loolu man da nekk siraat amatul amul loolu man da nekk kenee am na lu ko nasaxal déedéet mawqif ba la fa yonent mi alei satu siraat bañ a am loolu amul mënoo ñëw ne man sama sëriñ nee na loolu nañ ko wala aayab sàngam non aaya boobu après am na leneen lu ko na saxal amul léegi nag yàlla waa kay léegi léegi nan ngay tontool imaam Abdullah ibn Abbas wax ndax nee na aaya li mu wax dafa leer wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiihaa wa ghadiba Allahu walaanahu waadda lahu aadaaban adima loolu nee na la xabaar la tax xabaar kenn du ko abrogé noo ciy tontoo ñu ngi laa ñu ngi leen ñu ngi leen daa déglu o oh, ñu ne non ñun d'accord nañ bien sûr que xabaar kenn ñun waxu ñun waxuñu sax affaire abrogé affaire abrogé sax waxuñu ko non waxuñu lool de ñun dañu ne loolu mooy lan day mën a am loo xam ne moom lay yenu te tamit gis nga boo demee ci Sahih Imam Muslim muqaddima bi yu mel ni yëpp di nga fekk luy wan ne kooku dañ koy jéggal la yonent ma lay saar saam boo abu seyna abu zar man maata képp koo xam ne dafa faatu képp ku ne man qaala laa ilaaha laa daxalal janna yeneen ma lay saab man qaala laa ilaha illa allah daxala al janna ku ne laa ilaha illa allah dugg na àjjana Seydina Abu Dhar wa in zana wa in saraq <laughs> ne yeneen ma lay dafa njaaloo dafa sàcc ndax yooyu ay kabi ay kabaa'ir lañ mooy bokk nañ ci bàkkaar yi gën a rëy am na peine yu metti la ci suñu borom teg yooyu woon nañ euh, waa yi nga xam ne dafa njaaloo am fekk masa sëy kooku dañ koy rey ki nga xam ne moom masula sëy téeméeri kuu lañ koy dóor waaw exilé ko <laughs> eh, ci kaw bu dee ne exil boobu dina jariñ dara waaw loolu tamit lu jara bàyyi xel la moo la Seydina Omar radiyallahu anhu mooy taxayurul euh, euh, ahkaam yi baal ma de maa ngi def di xaw ma lan diversion ngeen ko xaw non pas diversion nan mooy jàll ci beneen affaire quoi digression xaw ma naka ngeen koy waxati yéen ñi dégg tubaab ndeysaan ndaa mel ni dégg naa ñuy xaw wax lu mel noonu léegi mooy euh, kii ne fàtte naa sax la ma doon wax voilà ah bon fàtte naa ko euh, fàtte naa ko léegi kon ñu ngi nekkaat kon Seyna Abu Zar radiyallahu anhu Seyna Abu Zar ne ne yonent mi alayhi salaatu ne ko. Euh, yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kii ne eh, eh, nu mu tudd Seydina Abu Dar ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da man man man man qaala laa ilaaha illallaah képp ko wax laa ilaaha illallaah daxalal janna dugg na àjjana mu ne ko wa in zana wa in saraq voilà mooy dañ doon wax jëf njaaloo li mu bëggoon wax sànq fàtte ko li ma doon wax sànq fàtte ko li ma doon wax sànq mooy ku ku fi njaaloo fekk amoo jëkkër non masoo sëy boo boo xam góor ki wala jigéen la téeméeri yar exilé exilé bu dee dina am jari Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loolu da koo teggi woon ci qaayida bi ñu doon ahkaami bi taghayyur zaman wal makan mooy que ne àtte yi léeg-léeg day changer ndax lieu bi ak circonstances yi yow xoolal état bi imagineel xam nga yonent mi alei satu salaam mooy ku ñu masoon a kii ci njaaloo dañ lay dóor téeméer yar après exilé la mais entre temps da koo dindi woon exil bi ndax lan mais mooy li xew suñu jamono rek mooy li xew suñu jamono te loolu mooy xikma bi mooy imaginer bu ñu ne woon léegi comme Arabie saoudite ñu ne léegi comme que charia lañu fay appliquer ku fi njaaloo wati bañ jàpp la mooy ki nga xamante ne masula sëy ñu dóor ko téeméeri ya kantaa ki nga xam ne mas naa sëy moom kooku mooy day dee léegi ki nga xam ne masula sëy moom léegi moom dañ koy dóor téeméeri ya exilé ko xoolal imaginer Arabie saoudite bu ñu ne woon léegi bon ku fi njaalooti dañ lay té téeméeri yar yi dañ lay dóor après ñu exiler la euh, fële États-Unis wala exiler la Espagne wala euh, Europe wala Russie mais bari dañoo xam ne mais loolu rek la ñàkkamti ak léegi télé yeeg yooyu nga xam ne dafa tax ñenn ñu bari lenn rek kay seen rêve bu leen sañoon ñu gaaw génn dëkk bi di Arabie saoudite gii ba mën a nekk lii jàpp nañ ne liñ naan libre ya Allah te li yonent bi salaam wa waxoon almadinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun allahu akbar almadinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun almadinatu xayrun salaam doon nettali waaw yi am gaay di daw di génn Medina <laughs> waaye dana woon madinatu al madinatu kal day mel ni comme euh, li nga xam ne ni forgeron bi jëlee weñ gu weñ gu xomaag dugal ko ci lakk-lakk bi ci fi muy taal ngir man affaire bi mën a lakk-lakk bu baax mu daldi xoos tilim tilim yéeg xomaag xomaag gi ba bu ko ci pare ba pare ci ci jaasi googu xuuroon day ler bi étinceler wu ndax li nga xam ne noonu la ko liggéey noonu la ko def mu ne nag Medina noonu la mel gis nga yu bon yi nekk gaa yu bon yi nekk ci biiram da leen di génne da di da di tëgg day tëgg nit ñi képp koo xamante ne ni yow ci ci ci ci bu doon dañ naan semence bu bon nga bu nekkoon ci biir da génne te tamit mu ne woon gëm yàlla day delluwaat Medina comme ni nga xamante ne mooy xijaas foofu Medina ak Makka comme ni nga xamante ne noonu la jaan bi bu demee ba ñëw di delluwaat ci paxam di duggaat na mu fay dugge noonu la ngëm yàlla lay duggaate foofu waaw akbar nga gis ñoo xam ne dañuy nekk ci bërëb yooyu am na sama benn euh, oustaz ndeysaan <laughs> euh, oustaz jéey euh, jéey ma yoroon ci euh, euh, collège lycée Cheikh Mouhamadul Fadil Mbàkke muy Fadilu Mbàkke bu Point E euh, Cheikh nan la tuddati Bachir Dieye Bouchra Habib Dieye <laughs> ah, <laughs> mu ngi fi nag ba léegi <laughs> mooy mu ngi bon sama information yi mujjee am may laaj ay kiiwam ne léegi eh, mu ngi jàngil université eh, Cheikh Anta Diop <laughs> eh, moom am na benn année bi mu ñu yore yoroon ñu ay adab ak yooyu al adabul arab yi mu ne kii fekk mu demoon Makka dafa aji woon mu ñëw <laughs> après mu ñuy nettali ne ne mais mu ne gis na fa benn waay boo xamante ne ab commerçant la muy mu dem di waxtaan ak moom moom nag dafa kii dafa dafa yaatu ni bëgg waxtaan ubbeeku moo bëgg ay nit lool moom masha allah yal na ko yàlla yokk xam-xam gin ko dëgëral amin léegi euh, mu ne <laughs> muy waxtaan ak benn commerçant mu naan ko mais yéen lu ngeen def fii mooy Makka de <laughs> yéen gis nit ñi di ñëw fii di ñëw ci ci ci tabax bu ñuul bii nii di bi ngeen fiy def nee na muy wax mu ne hmm, affaire bi yépp ko nag le fait kii moom mu ngi nekk ci kaaba gi fii jàkkaarloog moom soriwul ci alentour yi foofu lay lay lay jaay mais amul mébét lu dul nee na xaw ma Las Palmas la ko tuddaloon xaw ma Portugal nee na daal yooyu la bëgg a dem fii mu ne bu amoon les moyens fa lay jóge moom dafay jóge du tout daal di dem dëkk feneen yàlla allah yàlla allah bu ma juumul da woon moom lim fi masa nekk yëpp tànkam masula dugg ci biir kaaba gii nii fii nii jàkk ji waaye sama tànk masu fee dugg waaye lii lu ma koy dee kooku moom c'est sûr que bu julli jotee kon mooy ndax gars yi bu julli jotee àjjuma dañuy dem julli ji mooy kooku moom sincèrement xam naa day dem këram <laughs> wala mu tëju ci magasin wam mooy imaginer nit ku mel noonu imaginer nit ku mel noonu mooy ne imagine nit ku mel noonu bu doon politique boobu lañu teg moom kooku jaral na ko lu ne keneen dinañ la dóor téeméeri yar ku fi njaaloo ñu dóoral téeméeri yar expédier la exiler la Las mais ku mel noonu manoon na àgg foofu ne moo téeméeri yar yi moom du ma rey <coughs> téeméeri yar kese moo tax moo des ñu daal di may exiler bu fekkee ne amul woon amul kum ki mooy am na ñoo xam ne jaral na leen kon kon gars yi dañuy ñëw di njaaloo ah ngir ñu la exile leen États-Unis ñu suñu réew yi la woon bu doon senegal charia dafa doon dox ñu ne léegi ku fi njaalooti ni ñuy def dañ lay exiler Suède exile États-Unis kon de saay gars yi mbëkk mi la ñuy teg fële aywa léegi nag nekk ci entreprise entreprise zina am na ñu ma ko jaral ñu bari ndax dañ naan li may daj ci mbëkk mi moo gën a tar fopp téeméeri yar luñ may dóor mu nee après ñu degal ma pre deuxième classe ci ab avion ila France ñu yóbbu France <laughs> kon kay saay xaaral <laughs> mooy loolu la mooy bu demee noonu nag léegi dañ naan téeméeri yar dañ lay dóor mais kenn dañ fi dul exilé <laughs> voilà Seydina Umar ibn Khattab ne woon waay luñ fi exilé kenn léegi Seyna Abu Zar ndax lool ndax dafa bokk ci kabaayir yi ndax pen yooyu yonent bi aleyhi salaam ne kon ku wax laa ilaha illa allah daxalal janna xadiis bi mu ngi boo demee sax muqaddim ci kitaabul imaan bu sax imaam muslim yu bari ci yii di gën a dëgëral tamit wax waa jamaahir di nga ko fa fekk mooy xadiis yu mel nii mu ne yonent bi aleyhi salaam ne ko man qaala laa ilaha illa allah daxalal janna képp koo xamante ne nii nee na laa ilaha illa allah dina dugg àjjana mu ne ko te hadis bi gisoon nañ ko ba ñuy def tarjamaam moom Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu yàgg na nag yàgg na yàgg na mu ne wa in zana wa in saraq yonent bi alei satu salam mais même waajooju noonu noonu bu bu njaaloowee sàcc sax moom loolu day dem àjjana mu ne ko wa in zana wa in saraq yonent bi alei satu salam daal di koy répété wa ne ko waaw ne ko si wa in zana même bu dee ne kooku ne laa ilaha illa dafa njaaloo te dafa sàcc mu répété waat ko sëy bu sar ne ko même bu sa njaaloo wee ak bu sàccee yonent mi aleyi salatu salaam ne ko wa in zana wa in saraq même bu dee dafa sàcc même bu dee dafa njaaloo mu répété waat wa in zana mooy mbir mi da ko yëm ba léegi nii ndax suuf que ndax lan laa ilaha illallah comme ni mu wax boyot boo bële noo mënuñu dugg ci yem ndax loolu day gën a yàggal ndax laa ilaha illallah balance kenn attanu ko ci balance mooy amul dara lu ñuy teg lu ñuy peser ak moom lu dul ne moo lay gën a diis allahu loolu mooy wax ni mooy bàkkaar boo mën di indi bàkk lu dul bàkkaaru jinne bàkkaaru jinneeg lépp ci yem loo fi mën di indi nga teg ko ci benn partie balance jël laa ilaha illallah teg ko ci beneen balance laa ilaha illallah moo koy gën a diis yabna aadam law balagat zunubuka anaana sama thumma ataytani thumma staghfarta lii astaghfir thumma staghfartani ghafartu laka wala ubaali kon ne yonent ma suñu borom yonent ma saaf saaf nettali ne boromam moo wax ci xadiisul yi mu ngi ci arba'in an-nawawiyya yabna aadam ee yow doomu aadama bi law balaghat dunubuka bu doon ne sa bàkkaar yi dañoo feesa feesa feesa anaana sama ñu teg leen di leen rangale ba ñuy titiyee nuage yu asamaan summa astaghfarta lii ginnaaw loolu nga ñëw ñaan ma njéggal xafartu laka wala ubaali dinaa la jéggal sa bàkkaar yooyu yëpp te faalewu ma conséquence lu ciy topp te faalewu li ciy topp te faalewu ma li nga xam ne moo ciy topp yab na aadama yow doomu aadama bi law balagat dunuubuka anaana sama summa astaghfarta li ghafartu laka wala ubaali suñu boroom ne yow doomu aadama bi de gis nga sa bàkkaar yi bu tolloon ni njombaxtaru asamaan nga ñëw ñaan ma jéggal dinaa la jéggal faalew ma dara kon kay bàkkaar yu ñuy rangale ba kii ba pare mu ne inna allah yaghfiru dhunuba jami'a moo tax bokk na ci aay yi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon wax ne aay bii ba mu wàccee gisu amuñu mbégte bu ëpp gu ñu mën a am gu gën rëy lu dul bi buur yàlla dina jéggale bàkkaar yépp ñu xam ne kon lu ñu rëcc rëcc bu ñu dala bi du ñu def lu dul rek mooy daal l'essentiel sincère al kon waa jumhuur ne waa jamaahiir ne ñun nag mbir mi loolu la mooy ne ñun dàq ñun waxuñu sax affaire mooy yëpp ay dalil luy wan ne ñoo gën a dëgër mais bi mais yu bari la mais doy na quoi léegi euh, euh, léegi euh, ñu ngi woon ci tontu léegi kii aaya bi dañ naan ñun aaya bi man yaqtul mu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan <coughs> bi imaam Seydina Abdullah ibn Abbas wax ñun waxuñu radiyallahu anhu ñun waxuñ ne dañ ko mën a saxal ñun waxuñu loolu waaye loolu dañuy supposer que ne aay bi li muy wax mooy koo xam ne tuubul voilà ku ko def te tuuboo amul génn rëccu te tuub dafa am ay saat am na ala ma faat da ngay da tuub di rëccu li nga xam ne moo weesu ci li nga defoon te tamit di ñaan bu di di fas yéene que ne li ci kanam yow lu mel nii dootoo ko def waaw ci liy ñëw te di rëccu loolu mooy ak tuub waaye mooy ne lii kon mooy dañ koy yenn ci aaya bi këni waman yaqtul mu'minan muta'ammidan koo xam ne dafa rey jullit tay ko te tuubul du tout faalewul yooyu sax mu jàpp ne moom li mu def mooy di dara kooku lay wax ne fa jazaa'uhu fa jazaa'uhu jahannama kooku mooy eh, payam mooy jahannama ainsi de suite noonu loolu lañuy tontoo première tontongo wala mu nekk koo xamante ne nii daf koo da daf dafa daganal bi koo xam ne gis li buur yàlla wax xaraamal ak tamit bokk ci sab'ul mubiqaat yi nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam dane mooy juróom ñaari mbir yi nga xam ne dañuy alak nit dañuy tax nit ki alku ba pare nga xam ne après shirk mu teg ci al qatlu nafsi rey bakkan yow nga ñëw ak yooyu li aaya yi wax yépp wala taqtulu nafsa allati harrama allah illa bil haqq bu leen rey bakkat bi nga xam ne buur yàlla moo ko moo ko ñoŋal lu dul ci dëgg nga ne waay yooyu yëpp xam naa leen aaya yooyu yëpp mën naa leen ko taril waaye kii daal jullit la xam naa ne jullit la mais rey ko dafa dagan ay kooku moom mooy non seulement mooy koo xam ne dafa dagan moom dafa ne man lii nii lu yàlla xaraamal mu leer mu ne waay yow dara kooku lañ waaw kay kon man wa man yaqtul képp koo xam ne dafa rey jullit ci kaw nga ba pare daganal ne jëfam jooj di ko daganal ne malgré tout ça xam naa ne jullit la mais li ma def dafa dagan kooku mooy daneel yàlla li mu wax amul yàlla ne dafa xaraam yonent sallallahu alayhi wasallam ne dafa xaraam moom mu ne amul kooku yéeféer la ci boppam voilà mooy soit mooy li ñu njëkk a wax soit mooy koo xamante ne nii dañuy yenn mbir mi ne waajooju noonu mooy ki nga xam ne moo fay sax ak li ñu li aaya bi wax yépp mooy koo xamante ne nii koo xamante ne nii moom tuubul du tuub ak koo xamante ni dane waaye yow ban mooy àgguma sax ci tuub ne li ma def dafa dagan waaw beneen façon tontu bu ci am mooy dañ naan mooy injazaahu këne lii mooy in jazaahullah lii mooy jazaahu mooy ak payama ah, mooy lii la yeel ku ko def lii nga yeel lool bu dee ne buur yàlla dalaa fay lii ndax bu ndax nit ci def loo tax pen dal ko rek buur yàlla mbugal ko wala kii wala mbugal ko ëllëg loolu tekkiwul na ci saase da koy dal ndax yi mën a tax ba du ko dal buur yàlla jéggal ko dafa bari te bokk na ci mu tuub wala am koo xam ne nit ku baax la ku ko ku ko ku ko defal ku ko ñaanal tuub ñaanal ko tuub buur yàlla ñaanal ñaanal buur yàlla jéggal ko wala moom ci boppam mu jëf-jëf joo xam ne ci la buur yàllay jaare daal di effacer lam defoon mooy yu bari la yu bari la yoo xamante ne nii day tax buur yàlla ba lim nekku def li dina la dal ba yooyu du ko dal mais bu dee ne nag yooyu yépp benn amu ci voilà mooy bu boobaa kooku lii mooy penam in jazaahu mooy bu ko buur yàlla fayee li nga xam ne lii la saa bu dee ne yooyu yépp yi nga xam ne day tax mu man koo teggil daal di deñ ba daal di wu koy jéggal loolu day loolu bu boobaa lañ naan aay bi voilà loolu la voilà léegi nag léegi léegi ginnaaw loolu ñu ne kon lii kay day gën a ne kon lii day gën a lan que ne li Seydina Abdallah li waa jamaahir wax mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgg kon loolu mooy tontu bi nga xam ne moom lañuy ñuy tontu na Abdallah ibni Abbaasin radiyallahu taala radiyallahu taala anhuma kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ah ndax lan ndax ci nii lañuy mën a dajalee kii yëpp ci nii ci lañuy mën a dajale li nga xam ne mooy argument yëpp moom lañuy mën a dajale argument argument yépp ni kese ndax bu ci kaw nii dajale nañ argument yépp bàyyi wuñ benn argument mhm. euh, léegi nga ne ma mais euh, des na hadith naa Abu Abu Abu Darda bi na ñu ne la loolu dañ koy yenn ci kaw ki nga xam ne dafa ne mbir mi dafa dagan waaye ñooñu koy ku mooy bi mu ne buur yàlla ñépp lay asallahu buur yàlla amaa mu jéggale ñépp ba mu des ki nga xamante ne nii mooy kiy bokkaale yàlla ki nga xam dafa rey bakkan ab gë mooy koo xam dafa rey bakkan ab woy gëm yàlla bu rey bakkan ci tayeef dañ naan la loolu mooy ki nga xam ne dañ koy mooy li waxoon sànk ki nga xam ne moom dafa ñëw ne mbir mi daal waay sa kii daal rey ko dafa dagan voilà kon noonu lañ koy tontoo am na tamit beneen tontu mooy këne buur këne nii nii la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax da koo wax ala sabili at taghliid mooy ci ka mooy pour wan gravité taral ci wàllu bañ a li nga xam ne ba gaa yi xam ne bakkan rey bakkan lu garaaw la fa yàlla ñu gin koo xam na mu garaawe ci yàlla këne du affaire ay foyooyu waaw ñu xam ne affaire bi darul ay affaire fo loolu do mu wax leen loolu mu wax mbir mi nii ni nga xam ne noonu lay demee ngir gaay xam ne yëf yi du affaire fode jar naa bàyyi xel te képp koo xamante ne nii yow da nga fee nekk di faat bakkan yi na la leer ne yow yow yow yow am nga problème yow am nga problème kon loolu la kon léegi suñu masala boobu boobu dama ko fàtte woon ci jotaay bee weesu non jotaay ñu doon wax ci wàllu rey yi kon li gën a dëgër mooy ni nit ku rey nit te tay kooku bu delloo ci yàlla tuub sincère di rëccu loolu comme ni nga xamante ne bu jëloon loxoom dugal ko ci taal noonu lay rëccoo na du ko ci defaat mu sincère buur yàlla du koy jéggal léegi nga ne ma mi waa ji nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam Muhallim ibn Jassaam mii nga xam ne nee na yonente mi alei satu salaam dane allahuma la taghfir li muhallim buur yàlla bul jéggal li nga xam ne ki nga xam ne mooy muhallim daal di koy wax li nga xamante ne mooy ñetti yoon nag ah waaye loolu kay moom ñu ne la ah déglul imaam ibn Isaaq nee mooy riwaaye bi ne woon imaam ibn Isaaq nee na ba mu jógee fa qaama wa innahu la yatalaqaa dumu'ahu bi tarafi thawbi mu daal di jóg di di jël catu yéreem bi di ci di ci nëbb euh, rongañ yi di ko ci fomp imaam ibn Isaaq ne zaama qawmuhu ay ñoñam moom Muhallim ibn Jassaam Jassaam de nee nañu annahu istaghfara lahu ba'da daalik ken Yonent bi alayhi salaatu après loolu xew-xew boobu ñaanal na ko buur yàlla daal di koy jéggal ñaanal na Muhallim ibn Jassaam ne buur yàlla yàlla na ko yàlla jéggal Ah, am na ci yeneen riwaay yoo xam ne eh, comme que dañ ko tuddoon moo xam naa nag eh, eh, xam naa xam naa ci lañuy ci la ñuy yem xam naa ci la ñuy yem muy nettalib imaam alxasanul basri bi wax nañ la boobu wérul <coughs> nettalib seydna alxasan al alxasan al basri daldi wuy wér waaye am na yeneeni nettali yoo xam ne day xaw a niroog yi eh, nga xam ne kii dane mooy après mooy riwaaye yooyu te bokk na ci mooy bu seydna abdullah ibn umar bi nga xam ne imaam ibn Isaaq moo ko jële ci Naafi mu jële ko ci seydna abdullah ibn umar mu nettali affaire bii mu ne yonent bi aleyhi salaatu bi nga xam ne ci la ne buur yàlla bu ko jéggal laa xafarallaahu laka ne ko buur yàlla yàlla na bu la yàlla jéggal léegi mu daldi jóg di jooy nee na mu ne moom ñetti fan lañ ci teg après mu faatu nee na bi ñu ko suulee suuf si daal di koy daal di koy gëqe mooy daal di koy yàbbi mooy dañ koy suul après gis suuf si génnewaat ko mu ne ñu dikkal yonent bi aleyhi salaam daal koy wax mu ne leen suuf si boo gisee suuf si di def nii mu ne tekkiwul ne waa ji dafa nekk koo xam ne mu ne suuf si dina dina nangu am nañu gën a garaaw jëf que waa ji que seen waa ji inna al arda taqbalu man huwa sharrun min saahibikum walakin allah araada an ya'idakum min hurmatikum nee na buur yaa yonent bi alei ne leen suuf si de dina nangu mooy dinañ suuf si suuf ñoo xam ne ñoo ñoo li ñu def gën a pire lii ñoom ci seen bopp ñoom ñu yées lañu suuf si daal di leen nangu mu ne boo gisee nag suuf si di def nii mooy dalee na buur yàlla in walakin allah araada an ko buur yàlla moo def nii du ne waa baaxul de déedéet këne tamit ak après mooy këne kii tuubam kenn nangu ko mais nee na buur yàlla moo leen bëgg a waar ci lii ngeen gis ngir ngeen xam ne ndax ah, dans yi tamit surtout jamono yooyu il fallait yu mel nii ngir ndax ñoom raya ray nii dafa gaawoon gis nañ niñ doon ay yaamul arab niñ doon ñëwee rek songu ay nit fekk leen ray leen ci mu jeex wala diw ak diw ngeen am problème ni ngay def rek di ñëw daal di koy rey benn yoon mu jeex mooy noonu ñu doon def mu simple l'islam nag suñu borom bëgg leen a wan gravité loolu que ne affaire boobu ngeen di def te waxoon nañ la que bakkanu doomu aadama bi mais xormaay doo jullit bi alayhi salaatu wassalaam sax moo ko wax moo gën a màgg fa yàlla ko xormaay kaaba gi fuuf mais bokkuñu sax mais bokkuñu ndax loolu. Euh, kii du euh, ma tudd euh, imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i solo nañ ko Abdullah ibn Amr xam nga waxoon nañ la moom bu bu doon wër Kaaba gi da ko doon wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na la zawaalu dunya ahwanu gis nga la zawaalu mu ne alayhi salaatu wassalaam nee na te xadis bu wér la imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ñoo ko soloo mu ne gis nga àddina bi daal di far jóge àddina bi tukki existeetul mais moo gën a woyof fa buur yàlla min qatli rajulin muslim ñu daal di koy reyal benn jullit bu gëm yàlla bu wommat nga rey benn jullit àddina bi mooy nga jëloon àddina bi far ko effacer àddina bi moo gënoon a woyof fa buur yàlla tal jullit bokku ci te jullit newu ci moo gën a woyof fa buur yàlla nga rey benn bakkanu jullit moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne suuf si dina nangu ñu ñoo xam ne ñoo pire li ñu def moo gën piir pire seen waa ji fuuf te tamit le fait que yonent yu alayhi salaatu salaam ne saahibukum seen waa mooy wan ne yéen ci saxaaba yi la bokk def na bàkkaar bu graw suuf siy def nii c'est pour innal walakinna allah ndax buur yàlla araada dafa bëgg an ya'idakum min hurmatikum buur yàlla dafa bëgg daal di leen waar ci li nga xamante ne mooy yéen seen deret orma gi mu am yéen jullit ba mu nekk loo xam ne day nekk maw'izatan ibratan liman yati di ko mu nekk loo xamante ni am njàngat la nga ci xalaat pour ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaw les serial killers yi wër ci dëkk bi di rayaate les liquidateurs ay assassinés assassinés yi asasin yu mag yi gaa yi wër di semer le le le feu sang ci réew yi nga xam ne saarul bilaada wal qura taal nañu dëkk yi ville kii ndax seenu mbonte di rey nit ñi ñooñu waroon nañu gis lii waroon nañu gis lii waroon nañu gis nii walakin allah araada an buur yàlla dafa bëgg an ya'azakum te buur yàlla la lox yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla ida darabtum fi sabilillah kon génnewu ko ci ngëm yàlla na ah. waa ji ku ngëm yàlla la mujj gi yonent mi alei satu salaam jéggalu na ko mais ca saase ba gaa yi laaj deretam yonent mi alei satu salaam dafa mer ci affaire bi ak tamit la fait lan moo ko merloo mooy lu yàlla xaraamal lañ def looloo ko doon mer loo ma alei satu salaam doonu loon mer parce que moom euh, dañ koo wax ci loo xam ne ndax moom ci bopp waruñ ko wax lu dul noonu mais doonul woon merloo noonu rek ndax waa ji poñe na ko xool na ko xool bu ko neexul nee na ko toppal fële comme na ko ndaw sa waxoon jàllal na le innaka anta lastal musab innaka lam tusib bu yi bam ko ndaw sam romboon ca xabru ba naan ko muñal mu naan ko waay yow jàllal yow lii ma dal dalaa dalul kese moo tax ngay wax innaka yow lam tusab bi musa bi musibati sama musiba bi ma dal dalaa dalul moo tax ngay wax lii merul merewu waaye fi muy mere mooy yardabu lillah wa yarda lillah moom day mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla alayhi salaatu wassalaam jullit nag noonu ngay mel dangay fexe àgg foofu bul merati ndax yow sa personnage bu doyadi bi nga xam ne doo dara ci suuf mu jóge anta turab min boo xoolee sa bopp foofu rek doo xeeb kenn ma ne yow ban nga ci ban nga jóge doo leen waaw mais li lay merloo nag mooy bu ñu xuttee xormaay yàlla yi lu yàlla teg ne bu ko kenn bët bu ko kenn traverse bu ko kenn dépasse nga gis gaa yi di ko fule di dox ci yàlla xaraamal di di bàyyi li mu digle bu boobaa looloo la war a merloo looloo la war a merloo ngay gërëm ci luy gërëm loo yàlla boo gisee nit koo xam ne mu ngi ci lu neex yàlla waa ji neex na la am son visage ne ci dit rien wa ça ne colle pas ak say bëgg-bëgg yooyu yëpp du lenn nga teg yooyu fële te bëgg ko ndax lan ndax moom dafa sopp ki nga xam ne buur yàlla te day jëf day dox ci li nga xam ne mooy li buur yàlla bëgg yarda lillah alayhi salaatu wassalaam noonu la mel moo tax mu mer ndax lan bakkan bi nga xam ne buur yàlla dafa tere ku ko xormaal ku ko rey waa ji rey ko moo tax mu ne laa xafarallaahu la yàlla na bu la yàlla jéggal mais jéggal jéggal na ko bi ko luy dalee mun na yëgal leen ne leen waa ji saaxibukum seen mbokk la buur ah suuf si dina nangu ñu gën a garaawle moom mii li mu jëf waaye buur yàlla dafa bëgg waar leen an ya'izakum min hurmatikum is ormaay seen deret yi kene deret yi waruñu koy tuur noonu lool kese tax nii muy mel ni mu mu suuf si di ko génn loolu kese la gis nga kon loolu <laughs> mooy ne moom moom bo affaire am moom buur yàlla jéggal na ko mais pour jàngale ñi ci des lii am loo xam nga lii bu xewoon tey gaa yi naan waa ji baaxut ndekete yow subhaanallah yàllallah moo tax moo tax daal gis nga xay nañ ko bàyyeeg suñu boroom moom mi xam te bañ di nekk di waane waanelu di jaay xam-xam bu bari di wax yoo xamante ni nii yuy impressionné gaa yi kese la déedéet nekk fi naan waa ci biir xabru bi de fii mu ne lii lay wax ak te yow leer na le yow mi koy wax ñeme yàlla kese tax ngay wax affaire xamoo ci dara ñëw fenn waaju gaañu nga ñëw naan fii mu ne denc nañ ko ñu koy teeru yonent bi alayhi salaatu wa ma koy teeru loolu boo ko waxee kazzab nga mooy ne loolu noonu nga wax ko te yow mu leer na la yow gisoo xamoo ci dara ngay jaayit di ki ko wax ak benn assurance boo xam ne gars yi foog ne li ngay wax ndeke yow lii yëpp danga koo foog kese loolu bokk na ci yi gën a garaw yooyu bokk na ci li gën a garaw